Yahya ibnu Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu s-salaati was-salaam fil baabil xaamisi wal ishriin xadiisu Abdullahi ibn Zubair Abu Xubayb kon incha allahu taala ñu ñëw fi ñu yemoon ci xadis bii di ñaareelu xadis di xadis bi mujj tamit e, ci li nga xamante ne e, ñetteelu xadis ñetteelu xadis di xadis bi mujj ci buntu bi muy baabul amri bi adaa'il amaana buntu bi nga xam ne mooy leeral. garab gi nga xam ne ci toolu ni ñu sell ñu moo ñuy leeral radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin ci injonction injonction digle bu ñu borom bi tabaraka wa digal ñuy jooxe li nga xam ne mooy suñu kóllëre yi muy digle bi nga xam ne kon moom la borom bi digle ci ñuy jooxe ndénkaane yi ndénkaane ah ñu koy jooxe di ko respecté ñu ngi woon kon ci xadis bi tàmbali woon nañ ko xadis bu gudd la noo tax jànguñu ko woon muy bu Seydina Abu Xubayb da Abu Bakr Abdullah bin Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma ci jotaay bi ñu wax génn gisoon nañ keroog li nga xam ne moom la ko bàyyam dénkoon keroog yawmal jamal waxoon nañ ci e, don ko toppatooloo borom ginnaawam ci lañ ne woon e, dinañ ñëw nag ci ban lëkkaale la ci jooxe ndénkaane yi te leer na sax liñ jot a gis eh, eh, waaye nañu jàll moom wax na ay boram te waxoon nañ la bor yi fi mu jóge te loolu Abdallah ibnu Zubayr mi radiyallahu anhuma di doom ji di doomam gi gën mag ci doomam yi muy ab taawam eh, mu dénkoon ko lii keroog laata muy génn àddina ca waqaatul jamali moom ibnu moom abd az-Zubayr ibn al-Awwam bint ibn Safiya radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon mu ne fan lañ yemoon ñu ngi yemoon kon fi mu ne ah, waat naa ci yàlla ne aw ne moon nekk ci benn xat-xat ab impasse ab warta doo ci ci fay borom yi doonu ma ci woon dajeeg ab problème bu rëy difficulté fay ko jafe-jafe yu fay lu dul ma ne ah yaa mawla Zubayr ah yaa mawla Zubayr iqdi anhu dayna fa yaqdiya waaw loolu laa doon wax man Abdallah saa bu ma jafe-jafe nekk devant des montagnes de difficultés pour honorer le rendement de ses dettes ah, lii laa doon wax yaa mawla Zubayr yow mi nga xam ne yaa mingoo yaay parandoowu sama baay di ak Zubayr mi mu woon bu ma nekkee ci difficulté ci jafe-jafe naa naa la laaj hein naa sukkandiku ci yow ut ndimbal ci yow ay waay iqdi anhu dayna maa ngi lay ñaan borom bi taga tembe fii man nekk ci jafe-jafe ay waay yal nag moo yal nag ko fayal ay detam ay borom waaw mooy nga indi yomb yomb ma man koo fay mu ne lool de bu ma ko masoon a man Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhuma fa bi daal di nangu ñaan ga waaw inna allaha moom borom bi du sànk du neenal ajra al muhsinin te kaana Zubayr wallah min al muhsinin waaw du sànk de payuk ña nga xam ne ñoo rafetal te seyna Zubayr kaana minhum wallah kon foofu lañ ñëwoon qaala saydna abdallah ibnu zubayr radiyallahu anhuma mi nettali mu ne qaala mu ne fa qutila zubayr saydna zubayr nam ko gise woon ne jàpp na ne daal tey moom dañ koy faat ah fon naa ne daal dañ koy faat tey jii sa uqtalul yawma mazluma nam ko jàppe woon noonu la waxoon nañ la fi ko faat ak fa nga xam ne noonu la ko faate te génnoon na demoon jóge ca euh, euh, xare ba foofu mu jóge fa dem ah, ca waadu Sibaa fa lañ ko faate moom Seydina Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah euh, ca loxoy Ibn Jurmuz alayhi min allahi ma yastahiq kon mu ngi noonu moom la ne fa qutila Zubayr walam yada ñu faat ko keroog nekkuloon ci toolu xare bi waaye dafa génn dem waaw wane gannaaw dem waaw ba benn xur buñ naan waadi si ba fa la tëddoon doon ah, euh, ay nelaw fekk ko fa mu tëdd ah, am koo xam ne mooy ibnu Jurmuz mu yées mi Amr ibnu Jurmuz daal ko fay fekk ah, daal koy rey mu ne kon fokkati la ñu faat si sama baay Zubayr keroog wala mu yeddaa dinaaroo te keroog nag bi muy génn àddina bàyyi fa ay dinaar de du ay ay xobbet xobbet ay pièces ci wàllu or yi nga xam ne mooy monnaie yi nga xam ne moom lañ doon utiliser jamono jooju wala dirhama waaye du càggante na ay pièces yoo xam ne ci xaalis argent pur ya nga xamante ne nii moom la doon moom lañ doon utiliser déedéet bàyyi fi loolu lépp mooy bàyyi fi loo xamante ne nii luñ naan alal la ay euro bu doon tey dañu ay euro ki CFA ki dalasee ki ay rouble bàyyi fi yooyu waaw lan la fi bàyyi eh? illa aradin lu dul ay suuf moom alalam yëpp suuf la woon foncier la woon mooy des biens foncier la amoon waaw mu am na ñoo xam noonu lañ mel waaw amuñu lu ne gàññ ci compte yi de waaye nag borom bi may na leen ñu bari suuf waaw ñu bàyyi ñu bari suuf cay suuf dinañ ci ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam di xadiis yi Abdullah ci Riyaadu Saalihiin yi fuqalekatu bënnalekatu yi nga xamante ne nii xëccoo suuf ak jaay ne am nga mooy nga ne tuŋaañ suufu jàmbur loolu lépp loolu lépp dinañ ci ñëw insha allahu taala gravité bi ci nekk mu ne moom kon bàyyiwu fa woon ba mu génnee àddina keroog de illaa aradina lu dul suuf minha bokk na ca ah, algaaba alxaaba benn domaine la woon suuf su yaatu la woon mu nekk ci côté Medinatul Munawwara foofule moom amoon na fa ca suuf ya amoon na ca waaw mu nekk foo xam ne suuf su yaatu ta màgg bu siiw nekk foofule ca kaw Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam amoon na fa suuf imaamul xaafis nag Ibn Hajar rahimahullah nee na fii aradina lañ wax ne minha mu ne minhuma la war a doon waaw minhuma waaw comme si moom daa gis ne ñaar la fi amoon ñaar bokk na ci ñaar yooyu suuf yu bu yaatu bii mu nekkoon kon nag buñ la nee suuf ak daar lan mooy différence bi daar mooy kër loo xam ne defar nañ ko wëral nañ ko waaw moo tax daara a daara daañ ko wërale am na clôture am na loolu alors que suuf noonu rek man ay domaine ay terrain yoo yor yoo xam ne kenn kii wuti voilà loolu mu ne min al ghaaba wa ihda waaye amoon na boo ci suuf bien foncier yam am bokk na ci al ghaaba mu ne wa ihda daara ak ihda benn ashara dix muy onze ay kër yoo xam ne nag bil madinati madina la ne woon mooy biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam Seydina Zubayr amoon na fa onze kër waaw léegi mu ne wa daarayni bil Basra kanta Basra Basra li tubaab bi naan Basra Basra ville bu mag boobu nekk ci sudu al Iraq ci suufu Irak ah foofu amoon na fa ñaari kër wa daarayni bil Basra wa daaran bil Kuufa amoon na benn kërit fi nga xam ne mooy al Kuufa di Kuufa beneen ville grande ville tamit bi nga xam ne bu siiw la bu nekk foofu rek Kuufa ah, moom it amoon na fa kër moom Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu wa daaran bi Misr ak kër goo xamante ne nii Égypte la ne woon voilà Allah kon lii kër moom bien wam bien gis nga ah, te te kii la kon gis nga kon affaire moom moom alalam lii la woon waaw ci ngay xame ne kon am ay terrain xaraamul am ay kër yu bari xaraamul waaw ñenn ñi nga xam ne jàpp nañ ne sa waay walla yow daal boo dëddoo àddina da war a bàyyi génn ci lépp guy ameel waroo am dara déedéet loolu dëddu àddina waaw kooku dëddul àddina dara ki dëddu àddina mooy ki nga xam ne borom bi bu jëloon àddina yi lépp teg ko ci loxoom benn ci mbiru àddina duggul xolom waaye xolam borom bi kese ci ne waaw kooku mooy ci dëddu àddina bu nekkoon le plus riche waa fop fop fop fop di ko tudd naan mooy le milliardaire de l'année mu nekk jullit boo xam ne daanaka amul benn continent boo xam ne lu dul alal ma nga fa di dox waaye alal jooju tarfatal ayni amul lenn lu ci àgg ci xolam xolam boromam kese mooy alalam jooju du ko yóbbu ci mooy yàlla te xaq yi ci borom bi teg da koy respecté di def lépp ngir yàlla di dimbali jaam yi ci alalam jooju ci yàlla te alalam jooju mu ñàkkoon leen ak mu amoon leen benn la sa so soppiwul dara ci xolam kooku mooy ki du doit dina bu dee ci ay pale lay dund ay jet privé la am waaw kooku mooy ci dëddu àddina waaye nekkul waa ji nga xam ne ca àll ba la dem parce que yii yëpp amu ci dara wala bu génn ci yëpp dem ca àll ba toog kooku dëdduwul àddina déedéet dëddu àddina ci xol la waaw nekkul ne man naa dele na na naa retiré wu ci sama moomeel yi bu ma am dara léegi nag mooy dëddu naa àddina déedéet yow àddinaa la dëddu waaw am na ñoo xam ne sax dañoo amul dara après ñu ne ñoom dañuy dëddu àddina waaw ku nekk ak fa nga toll waaye en kooku àddinaa ko dëddu mooy alalu àddina moomeelu àddina neexaasoo àddina da koo wan gannaaw waaw da koo amul rek waaye ki dëddu àddina dëgg dëgg dëgg mooy ki ma la wax waaw sayyidina Sulaymaan nabiyullah kan moo ko gën a dëggu àddina ci ay moomeel am na luñ ci duloon gën a àddina waaw mu ngi noonu kon nag Seydina lii dañ ciy xame ne kon bari ay terrain liñ naan walla diw am na terrain fee am na fee di jënd rek loolu kenn manu cee ŋàññi nit waaw waaw yatataawaluuna fil buldaan lool moo baaxul na mooy nekk ci concurrence boobu nga xam ne tout est mondain alhaakumu takaasur waaye di ko ut ngir lan ngir yow sa commerce la loolu ngay liggéey waaw wala sa am nga sa liggéeyu bopp waaye nga ne comme que réew mi daraa fi wala investissement la stable na mais ma investir am naa alal joo xam ne maa ngi koy am ma investir ko ci ay suuf yu may jënd bu ma gisee ay terrain yu ñuy jaay fenn c'est bon marché baax na te yomb na kiiwul cherul noonu ma jënd ko au cas où teg loolu noonu dara ci waaw amul kenn koy def nga koy xoolal buto ah yow mii ñii gëmatuñ dara gay ñoom ñoom gëmuñ dara quoi diine la wax dañoo waroon a nekk ñoo xam dañoo ñàkk lu tax ñu ñàkk looloo tax benn projet diine du dox parce que gisin boo ñu jàpp ne yow booy wax ci diine rek wala yow diine la ñor da ngaa war a nekk koo xam ne pauvre nga waaw nga xam ne gars yi conférence bu ñu la wax loo sax ñëwal ñu lay ñu lay wax ay meet loolu mooy esprit boobu ak façon gisin diine bu yées boobu moo tax suñu benn projet ci wàllu diine du dox waaw alors que bu doon ne dañoo suñu compte yi dañoo fees suñu poche yi fees ñu bari alal projet buñ taxaw gaa yi bu leen buñ nee lii gaa yi génn ko mu mu dox waaye léegi daa bokk ak loolu léegi lan moo tax euh, am leen alal waaw am leen alal te yàlla tax dugal ko fa fa gërëm ñi fa yàlla gërëm jeex na loolu mooy mbir mi waaw te dara du la du dox sa digganteeg li nga xam ne mooy sa boroom ak chantier sa boroom yi alal ji du tax nga nay alal ji du tax boroom bi digle nga bañ waaye toppatoo alal ji du tax nga neeral ay farataay yàlla waaw alladhi jamaa maalahu wa ajjada yahsabu anna maalahu akhlada waaw kooku nga bañ a mel noonu kii dajale alal rek waaw di amaase di dajale rek di ko dugal ci waxandee ki contact ay diw fee dencal lañ ma fii maa moom alal sàngam di contact ba pare ak ñàkk xam ak xub kan na soom jàpp ne alalam ju bari jooju mooy tax mu gën yàgg ci kaw suuf ba ñu bari loolu lañ jàpp milliardaire bu dee à l'âge de vingt vingt ans wala vingt deux ans trente deux ans ñu ne seet leen dee goog c'est pas normal lu tax c'est pas normal alors que bu dee pauvre bi moo faatu dara dalu koon feebar woon dara mu faatu ñu ne c'est pas loolu euh, yàllaa ko moom kay yàlla léegi bu dee ki am alal moom ndax ñépp jàpp nañ ne alal ji war a tax moom moom moo war a mujjee ay njaxasi iblis la kon kenn du ŋàññe nit ci alal ju bari bu am Seydina Zubayr lii nii radiyallahu anhu dañooy sangu xeeti voilà waaw Seydina Abu Bakar bu bariwuloon alal hijra gi keroog dina jënd géléem ya nga xam ne moom la moom la demee moom la yonent way sa sam gàddaay ak moom waaw ak ñaata la l'islam taxaw jàkka joyee ñoo xam ne mooy jàkkaay Medina bi Medina tal Munawwar waaw ah saakine abdal salaatu wasalaam keroog bi ñu koy jënd bu doon Seydina Siddiq parewul woon amul woon alal ju mu déboursé dóor ci taabal ji jox yonent bi ay salaam ñu jënd euh, jàkkaay bi dina ji tey ah mooy yooyu euh, il faut ce ce misérabilisme qu'on essaie de cultiver dans la tête de nos enfants et de nos filles loolu moo ñu war a arrêter waaw comme si yéen daal bu ngeen nekkee jullit tout le temps ay altop ngeen war a doon vous ne dirigez jamais on vous dirige waaw tout le temps ay allo kaw ko ci ay allo kese ay allo ñun daal ñun ñooy les partisans des allocations déedéet kanta ñi nga xam ne ñoom génn nañ sax fu ñu leen di joxe allo ñun ñu foog ne ñooñ waruñoo bokk ci ñoom du ñu demal suñ bopp mukk waaw auto entrepreneur entrepreneuriat daanaka nga ray ko ci suñu xolu xelu doom yi ku ci nekk lycée même français yéen a ngi yéen a ngi def ci xel mi ay wa nan lay defe ngir ngir euh, gaa yi postuler ñu jël ko lan moo tax defoo ci xelam yow nga nekk chef d'entreprise waaw comme tubaab bi ni muy defee ci xelu doom ji na ko yow t'es toujours leader waaw t'es toujours commandant en chef waaw lu tax yow suñu doom yi ñun duñ leen jàngal la ñoom commandante en chef lañu war a doon xaw ma al commandante waaye ndax ndax lan culture de misérabilisme boobu nga xam ne moom lañ nekke di courber toujours l'échine di tàllal loxo kese te yonent saa saa waxoon nañu loxo bi al yadul ulya xayrun min al yadis sufla loxo bi féete kaw di joxe moo gën loxo bi nekk féete suuf di jël saa su ne waaw kon nag loolu nañu fexe ñun ci suñu bopp ñu fexe dajjati lool suñu bopp yi da gis gaa yu qualifié ci domaine biñ nekk ay informaticiens yoo xam ne yooyu yu qualifié mais ñu ngi ko langal rek benn tubaab bu ne fii Pardieu wala fii ci Masséna ah mu leen di exploiter du jour au lendemain wala fee ci la défense Paris wala même au Sénégal nga defal di ko langal koo xam ne mu nekk fa di la alors que yow premièrement yaa ko gën a qualifié mais da utiliser waaw nekk sa dundu yëpp di jox ay miet. yoo xam ne moom la tuddee salaire léeg-léeg mu jox lay prime nga foog ne yaa ci ne waaw après nag nga nekk rek sous sa tutelle moom moom moom la lépp loo loo loo loo loo créé waaw marché yi mu am yow yaa tax ngay dóor muy daanu muy gën a kii gars yi di apprécier bi mu ci am loo xam ne yow doxu la ci deux pour cent waaw te boo bàyyi woon def sa auto entrepreneuriat fait waaw di laaj marché yi comme tout le monde ndax gars yi doxuñu rek. gis nga domaine boobu résultat la ñuy ut xooluñu bët waa ji bëtam ñuul la wala bële seen yoon newu ci ku leen dina indi résultat yow la ñuy jox marché bi seen yoon newu ci yow defoo lool nga nga nga fëri génn ci mbuumi njaam yooyu waaye comme que l'esprit de de de de l'ex-colonisé gi nga xam ne moom laa loola naan la colonisation vraiment ay mbonam foo ko takk weesu na foo ko takk rek wàllu diine naat lépp day coloniser les ex-colonisés esprit d'un ex-colonisé nga xam ne tout le temps il atta la parapluie de parapluie kii bi nu mu le parapluie kii nu mu tudd euh, de de de l'état colonisateur de l'ex-colonisateur du chef le tout le temps moo war a nekk ci keppaaram kese lañ war a waaw boo gisee suñu réew yi kenn ñëwee ci ay français fa bi ñépp xam nañ ne baaxul waaye ñu naan mais moo parce que c'est xam ngeen ne argent affaire xaalis c'est sensible la monnaie c'est sensible waaye lan moo sensible mooy gis nga kooku frais yi am parce que c'est un c'est un ex-colonisé da il est colonisé dans son esprit et dans son cœur kooku du avancer mukk waxal lu la neex du du avancer jamais du jamais moo tax lu baax lu nekk ci seenum réew au lieu ñoom ñu doxal ko seen bopp déedéet ay nasaraan la ñuy jëli ñu ñëw di leen exploiter loo xam ne bien wu réew mi la ñoom cinq pour cent boo moyul lu ci réew mi am li ci des yépp multinationale tubaab yi ak seeni seeni alliés ñoom ñoo koy ñoo koy paatoo seen biir waliyasu billah xoola ooru saba dollar bi ci suñu domaine yépp pétrole bi ñuy wax te gis gisaguñ ci benn toq bu ñuul waaye gaz bi ñuy exploiter Sénégal ñu bari xamuñu ko woon Oh, waaja ne gars yi xamuñ ne woon ne Sénégal am na gaz mais bi bi bi nee tël explosé ci la gaa xam ne ndekete Sénégal ñu ngi fiy roñ di fi ñecc ci bi di yóbbu wal iyaazu billah phosphate bi yëpp des contrats yoo xamante ne nii ay contrat du dix siècle la woon temps yi nga xam ne dañ ñoo coloniser defal ñu dee quatre communes ñu foog ne ñoo ci nekk waaw wal iyaazu billah ba léegi ça perdure lu tax lu tax parce que esprit de de coloniser lañ nekk lañu am waaw nee nañ am nañ suñu pseudo indépendance yi ñu am mille neuf cent cinquante neuf xaw ma cinquante yi xaw ma soixante ah waaye tey lañ gën a nekk ay mbuumi lañ gën a yeew suñu bopp ci mbuumu jaar suñu bàyyi la France walla iyaazu billah boog hmm? nu avancé même boo ñëwee nekk fii France am fi papier sax nekk koo xamante ne nationalité française nga yow fekk yaa ngi yor esprit colonisé boobu noonu ngay demee ñu lay exploiter patron yooyu di la ci loo xam ne yow boo demoon ba free am sa affaire bopp kenn dootu la tànkal kenn du la sonal waaw waaw gars yi résultat la ñuy am ndox waaw ngay signé say contrat comme ñoom di liggéey sa kër te du télétravail waaw xoola ñu ko def ñu ko def surtout ñu ko def wallahi lii may wax ñi ko def kenn ko ci rëccuwul te sax lenn kay la rëcc waaye lii dama koo yéex def wallahi ku nekk lool ngay wax dama koo yéex def non seulement aw liberté dara lu bari ci samay diine rek ma ko doon bu bu bu dee waaj amuloon fulla doonu ko woon respecté ba pare ci wàllu koom sa poos amoo woon comme li ngay am tey te tey nga ëpp alal tey nga dina firi saa bu la neexee dem sam réew ñëwaat wala nga nekk fa la di télétravail amal connexion bu baax waaw loolu kenn mënu cee ngañ ñi nit lu tax lan moo tax esprit boobu nga gis tout le noonu lañ jaxal suñu booy yi juddoo fii sax nga xam ne sax xamuñ dara Afrique presque ay vacances lañ fay ñëw mais esprit wu ku ñu coloniser lañ ñoro damee ñu diriger dañ leen di diriger saa su ne wala iyaazu billah wala iyaazu billah kon lii Seydina Zubayr amoon dañuy wanne bu fi kenn di ŋaññi kenn parce que daa bari suuf Serigne Diw mii ah koo yu bari mi waaw après xanaa Serigne Diw du nit ah Serigne Diw du nit ba warul am ci domaine yu mag yi mu am ci suuf moom la Seydina Zubayr amoon domaine ah, waaw wow illaa aradoyn min al-ghaaba te ngant la woon al-ghaaba domaine la woon. mu doon tey ay ferme yu rëy ah l'essentiel mooy bu ko amee ñoom koy liggéey na leen jox seen xaq yooyu jeex na mais am suuf yoo xam ne moo ah, ko am defu ci dara bàyyi ko noonu muy ay genre forêt am ñu koy toppatoo après kenn gan lañ mën a ŋàññi ci loolu ci ŋàññi am na xooloo moom la yor man la ko doxalee ndax jaar na yoon jaar yoon yooyu sax sa yoon newu waaw. sëriñ bi xool ko rek muy am limousine après lu tax du am limousine fan lañ bind ne sëriñ war am limousine wala nit kuy wax ci diina war am limousine fii mu ne jàpp nañ ne kuy wax ci diina yooyu yow am walaakaana nga war a nekk boo xam ne ci tasaay yi rek lañ lay gis ngay mbëkkante waaw jamais ñu gis ko ci ab paxelu muy dawal wala ab 4-4 wala 8-8 léeg-léeg sax bu ko amee gaa yi njort gu ñaaw li ñu am dañ naan nguur geeg ko jox waaye daa fekk ñoom ci seen côté ñu bari dañ ko wangal nguur gi ngir am luñ fa am wal iyaazu billah waaw mais gis ci koo xam ne ay teeram la yor ay fermam ay ay entreprise am waaw ba pare booy jàngale yépp ci wàllu diine yépp nekk le professeur de l'université yu mel noonu parce amuñu modèle yu bari yuy wane yooyu daa war a bari nag ba nit ñi xam ne gis na mbir yi lii la saxaaba yi c'est ça ñoom Seydina Abdourahman ibn ay millionnaire lañ doon Seydina Ousmane milliardaire Seydina Aboubacar man nga ne millionnaire Seydina Zubayr mi bari woon na ay terre yorul woon ay alal de ñii ci lu ne gàññ dir saman wala dinar waaye terre bari la woon nañ moo tax saa bokkam lëbu ëlëm lëbu ah faal kenn manu laa ŋaññe ci rek baat ke yow bari ngay suuf nee ko ndaxal fooy de jàngi tii te te te nga jàngi sonnaa wax ko lool <laughs> maa la ko wax waaw <laughs> waaw la sa teer yi nga yor la ci ñànne ndax lan am ngay teer waaw <laughs> kon nag teyna Zuhayr onze kër Medina waaw ñaari kër Basra benn kër Kufa te xoolal bi koy kër boo xam ne Misr mooy moom ñaari continent africain misra fu bokk Afrique <laughs> Basra fu mu nekk fu la ca Irak deux kër Kufa fu mu foofu ca Irak waaye ca benn kër mooy ca kaw Basra ah Medina dëkku yeneen tubaab sa saabu onze kër ak raaba gi ñëw foofu domaine la mu ne la fi bàyyi woon waaw léegi rek Seydina Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu kon ñu continue di ñu leeral benn mbir. alalam ci nalal dene ba mu bari li alal ju mel ni nañ ko fan yee ci jotaay bii ñu génn mu ne qaala wa innama kaana daynuhu alladhi kaana alayhi mu ne boo gisee wa dëgg-dëgg ne kaana nekkoon na daynuhu alladhi kaana alayhi bor bi nga xam ne moo gàll woon ci loo xam moom sama baay az-Zubayr ibn al lan moo ko waraloo mu ne anna ar-rajula gis nga nit ki bu ma soo na ñëw kaana yatihi da ko doon dikkal bil maal ci alal fa yastawdi'uhu iyyah mu daal di ko koy dénk ne ko damaa bëgg kat nga dé nga dencal ma lii waaw fa yaqulu Zubayr kanta sama baay sëy na Zubayr moom ku ko masoon indi la alal naan ko damaa bëgg nga dencal ma danaan déedéet waaw danaan déedéet la yo laa walakin inni axsha dencal sa alal noonu téye ko ba nga ñëwaat ma delloo la ko déedéet li ma d'accord boo ci d'accordee ci kaw noonu laay téye sa alal te bu boobaa nekkatu sa alal alhamdulilah mooy lan lay demee danaan ko déedéet walakin huwa salafun ab leb la lii nga may jox jàppal ne dama la koo leb comme que yow soxla woo ko jamono ji da ngaa bëgg ku la ko téyel man nag manum la ko téyel noonu def ko mu nekk def loo xam ne bor la loo ma lebal ma yorel la ko ndax lu tax ndax inni axsha alayhi daya damay ragal bu ma ko garder mu sànk garder alal ji noonu bu ma ko mën a surveiller lépp kon nag bàyyi man ma yor ko voilà ci kaw noonu après boo ñëwee ba soxla ko mu nekk bor boo xam ne maa la koy fay Allahu akbar waaw waaw ko defee waa yàpp ne sa waay daa gàttañ lu ci ci euh, euh, euh, surveiller ak garde gu waroon ak garde alalam déedéet mu def ko ne ko man daal bàyyi léegi mu génn ci yow dugg ci sama mbir loo xam naa ko moom saa ko soxlaa nag ñëwul maa koy fay waaw mu ngi noonu de ku d'accord nag mu ne waaw ku d'accord ci lool mu ne waaw kon d'accord na ku d'accordul mu ne la jëlal waaw waaw moo tax ku mel ni Seydina Usmaan Seydina Abdurrahmaan ibn Awf ñu la doon tuddal sànq Seydina al-Muti' aswad Abul Aas ibn Rabi' Abdullah ibn Mas'ud ñoom Sayyidina al-Miqdaad ibn Amr muy al-Miqdaad ibn al-Aswad ñoom ñépp